a'uuzu billahi min ash-shaytaani rrajiim bismillahi rrahmaani rrahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursaliin wa imaami almuttaqiin sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatul islaam di xajjatul balaag muy xajjatu rasulillah alayhi afdalu lsalaati wassalaam wa ma zilnaa wa naxnu bi batni curana maca rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa huwa yaxtubu nnaas salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ah, ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa ñu ngi woon ci yawma arafa bi batni urana ñu ngi woon xuru urana bisu arafa yonent bi sallallahu alayhi wasallama di xutba nit ñi bi batni urana wa huwa ala raxilatihi loolu lañ gisoon mu ngi woon ci kaw warwaayam ci xadiisu alimaamu muslim bunul xajjaaji alqushayriyu annaysaabuuriyu raxmatullaahi aleyhi a gisoon nañu li jëmoon ci wàllu xutba bi ci saxiixu imaamu muslim waaye xadiis boobu jeexul xadiis boobu noonu muy xadiisu alimaamu muslim al xajjaaji te mu jaar ci Muhammad Seydina Jaafar as-Saadiq an abiihi mooy Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhum moom mu jëla ko ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ah boo fàttale ko al imaamu Muslim dane woon haddathana xaddatana abu bakr ibn abi shayba wa isxaaq ibn ibrahim jamian qaala xaddatana qaala ñoom ñaar ñu ne xaddatana xaatim nettali nañu xaatim mu ne qaala abu bakr ah an xaatim bokk an xaatim qaala abu bakr xaddatana xaatim ibn ismaila almadani an Jaafar ibn Muhammadin an abiihi annahu qaala daxalnaa ala Jaabir ibn Abdillah al imaamu Muslim xadiisam bu gudd boobu yàgg nañ ko tudd depuis début bañ jóge Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam bu gudd la dinañ ko soxlawaat ca kanamu ajji waaye lii nga xam ne moo ñu ci concerné woon yawma arafa fii nii ci xutba bi en tout cas xutba bi mooy pare woon nañ ko walillahi alhamdu wal ñu waroon a gis li nga xam ne ndax waxoon nañ la du ñoom rekk ko solo waaye am na ñeneen ñoo xam ne qad raw qad euh, ñoom solo nañu xadiis bi ku mel ni ñoom al imaamu ibnu isxaaq na ko noon al imaam abu daawuda ak al imaam ibnu maaja ak ñeneen ak ñeneen ñu bari solo nañu xadiis bii nii du ñoom rekk a solo ñu waroon na ñu digge woon ne dañuy gis version wu al imaam ibnu isxaaq al imaam raxmatullaahi alayhi dafa ne mu ne summa mada rasulullah ginnaaw gi mada rasulullah sallallahu mu ne ginnaaw gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam daldi wëy ala xajjatihi ci ajam gi fa ara nnaasa manaasikahum wa a'lamahum sunana hajjihim wa xataba annaasa xutbatahu allati bayyana fiha ma bayyana al imaamu bnu isxaaq raxmatullaahi alayhi mu ne kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daldi wéy ci ajam gi fa ara nnaasa manaasikahum mu wan nit ñi leeral leen manaasikul xaj mooy yi nga xamante ne nii mooy lañ war mooy yi ñuy jëf ci aj gi jëfu aj gi wa a'lamahum mu xamal leen sunana xajjihim yi nga xamante ne mooy sunana xajjihim yi nga xam ne ñooy yi ñu yoonal te ñu war koo def ci aj ji mu ne wa xataba an-naas xutbatahu allati bayyana fiha ma bayyan nee na mu xutbaal nit ñi moom alayhi salaatu wassalaam xutbaam bi nga xamante ne nii leeral na fa nit ñi la nga xam ne moom la leen leeral fa xamida allaha wa asna fa xamida moom mu sant ki nga xam ne mooy boroom bi subhaanahu wa ta'ala wa asna alayhi mu daldi koy bakk summa qaal ginnaaw gi mu ne ginnaaw gi mu ne ayyuhan naas nañu jàng xutba bi ba pare bu ñu ko jàngee ba pare comme niñ defoon ci bu imaam muslim bi après ñu dóoru ñëw ci li nga xam ne moom la moom lay wax mu ne ayyuha nnaas isma'u qawli fa inni la adri la'alli laa alqaakum ba'da 'aami haadha bi haadha inna dimaa'akum wa amwaalakum aleykum xaraamun ilaa an tatal an talqaw rabbakum ka xormati yawmikum haadaa wa ka xormati shahrikum haadaa wa innakum satalqawna rabbakum fa sayas'alukum an fa yas'alukum an a'maalikum wa qad ballaghtu faman kaana indahu amaanatun falyu'addihaa ilaa man i'tamanahu alayhaa wa inna kulla riban mawduu'un walaakin lakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun qadaa Allahu annahu laa riban wa inna ribaa Abbaas ibn Abdil Muttalib mawduu'un kulluhu wa anna kulla damin kaana fil jaahiliyati mawduu' wa anna awwala dimaa'ikum ada'u dama ibni Rabi'ata ibni al-Haarith Rabi'ata ibni al-Haarith ibni Abdil Muttalib wa kaana mustardi'an fi bani Layth faqatalathu Hudhayl fahuwa awwalu maa abda'u bihi min dimaa'il jaahiliyya amma ba'd ayyuha an-naas fa inna ash-shaytaana qad ya'isa min an yu'bada bi ardikum haadhihi abadan walakinahu in yuta' fiimaa siwaa dhaalika faqad radiya bihi mimmaa tahqiruuna min a'maalikum fahdharuu 'alaa diinikum ayyuha an-naas inna an-nasii'a ziyaadatun fil kufr yudillu bihi alladhiina kafaruu yuhilluunahu 'aaman wa yuharrimuunahu 'aaman liwaati'uu 'iddata maa harrama Allahu wa yuharrimuu maa ahalla Allahu wa inna zamaana qad istadaara ka hay'atihi yawma xalaqa Allahu as-samaawaati wal ard inna ciddata shuhuuri cinda allahi isnaa cashara shahran fi kitaabillah yawma xalaqa samaawaati wal ard minhaa arbacatun xurum. talaasatun mutawaaliya wa rajabu mudar alladi bayna jumaada wa shacbaan. amma bacd ayyuha nnaas fa inna lakum calaa nisaa'ikum xaqqa walahunna alaykum haqqan lakum alayhinna allaa yuti'na furushakum ahadan takrahuunahu wa alayhinna allaa ya'tiina bifahishatin mubayyinatin fa in fa'alna fa inna allaha qad adina lakum an tahjaruhunna an tahjuruhunna fil madaaji' wa tadribuhunna darban ghayra mubarrih fa in intahayna falahunna rizquhunna wa kiswatuhunna bilma'ruf wastawsuu binnisaa'i xayran fa innahunna indakum awaan laa yamlikna li anfusihinna shay'an wa innakum innamaa axadtumuuhunna bi amaanati llah wastaxlaltum furuujahunna bi kalimati llah bi kalimaati llah wastaxlaltum furujahunna bi kalimaatillah fanqiloo fanqiloo ayyuhannaas qawli fa inni qad ballaghtu wa qad taraktu fiikum maa in i'tasamtum bihi lan tadillu abadan amran bayyina kitaab allah wa sunnata nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam ayyuha nnaas isma'u qawli wa'qilu ta'lamunna anna kulla muslimin axun li muslim wa anna al-muslimiina ixwa fala yaxillu limri'in min axiihi illaa maa a'taahu an tiibi nafsin minhu fala tadlimunna anfusakum allahumma hal ballaghtu mu ne fa dakara li anna annaasa qaalu allahumma na'am fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma shahid eh, lii mooy texu xadiisu alimaam ibn Isxaaq bi wax ci xutba bi kon eh, insha allah eh, mooy ne lii mooy nasu xadiis mooy nasu xadiis imaam ibn bi sanadin da'if bi sanadin da'if laa sanada la amul sanad imaam ibn Isxaaq dafa wax rek ne summa mada rasulullah bilaa sanadin dégg ca fin ba mu ne fa zukira lii ñu tuddal ma anna naasa qaalu ba waxee lool kër nit ñi nee nañ mooy ne bu dee riwaayam kepp da'if waaye mooy am na lu ko dëgëral ci xadiisu imaam muslim ñu gisoon ak yi nga xam ne moom lañuy gis ci saxiix yi eh, ci saxiixay ni bu ñuy gis xutbatu Mina te tamit al imaam Ibn Maaja na ko noon al imaam Abu Daawud ñu la waxoon ak al imaam Ibn Sa'd ñooñu soloo nañu ko waaye insha allah dañuy fexe li ñu dese ci temps bariwut ñu jeexal ko ci parce que yenn yi gisoon nañ ko yenn yi duñ ci dugg duñ ci guddal parce que war nañ koo gis suba ci yawmu naxri muy xutba bi yonent mi aleyhi salaatu salaam def bésub tabaski kon al imaam ibn isxaaq mu ne ginnaaw bi nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam fa xamida allaha wa asna aleyhi mu sant yàlla daal di koy bàkk summa qaala ginnaaw gi mu ne ayyuha nnaas yéen nit ñi isma'u qawli dégg leen sama wax déglu leen sama wax fa inni laa adri la'alli laa alqaakum ba'da 'aami haadha bi haadha al-mawqif abada yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne yéen nit ñi déglu leen lii may wax ak yéen sama xutba bii ndax kat fa inni man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa adri xawma la'alli këne man man laa alqaakum dootuma dajeek yéen ba'da aami hada bi hada la may dajeek yéen ci bërëb bi waaw may fii di leen jiite aj amaana xawma de waaye amaana lii mooy dernier bi waaw moo tax la imaam euh, Ibn Umar doon wax comme niñ ko gisa woon ci saxiix yi bi mu nee ñun yonent bi alei satu salaam dañ doon dégg xutba naan euh, alwadaa ah waaye ñun xamuñ woon luy xajjatul wadaa ba keroog dinañ gis tamit nettalim boobu moom bi muy nettali ci xutbaay yonent bi alei satu salaam moom mawlaana ibn bi mu waxee daal ba wax ba wa wan ñu ne moom mii daf yi jóge ñu xam ne kon lii mooy xajatul wadaa bi ñu doon dégg bu yàgg mu ko doon wax hein loolu junjoon nañ ko bañ naan turu euh, tur yi ba ñuy gis début ba turu xajjatul wadaa que ne lool xaaba yi dañ koo xamoon kon mu ne lii kon fa inni man rasul déglu leen sama wax ngeen téye ko bu baax ndax naan ah nañ bàyyi ba déwén xam naa tax bu ñu rawee yi déwén ñu dégluwaat ko déet fa inni man rasulullah sallallahu alayhi wasallam laa adri xawma la alli kene man laa alqaakum duma dajee duma dajee baada ami ak yéen ami sama at mii hada bi bi hada al abadan ci bërëb bi taxawaay sama taxawaay bii abadan ba faw waaw loolu mooy ñu leen di waajal mu ngi leen di waajal kene moom du fi sax waaw bés dina jot nii ngeen may gise nii ma taxaw di ba ngeen di may dégg di ma fekk sama kër di am ay soxla di ma ko tiis si di ñëw may jóg di leen ko fajal di leen jiiteeg yooyu ngeen may gis noonu <laughs> lool du continuer de waxuma leen dara mais màkke gi fii nii ma taxaw nii fii fii fii amaana tey ngeen may mujj tey laa fi mujjee daje ci yéen at mi kon nag ayyuhan naas kon déglu leen te lool yii nii day gën a tax nit ki déglu mooy ne koo xam ne yow tay ngay koy mujjee gis te mu gënal la loo am ci kaw suuf ak loo am ak loo ñàkk mu leer na le yow tay day jii moom nga koy mujjee gis yaakaar nga ne danga fa nekk sa xel miy dem feneen li muy wax yépp doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko raté du tes te tamit li muy wax dang day mel danga koy naan mu ne ay kon ayyuhan naas yéen nit ñi inna dimaakum seen deret yi wa amwaalakum ak seen alal yi aleykum xaraam dafa xaraam ci seen kaw mooy ngeen tuur de seen deret yi wala seen deretu mbokk yi wala di di lapider alalu nit ñi di yàq alalu nit ñi ak seen alalu bopp ilaa an talqaw rabbakum ba ni ngeen di dajeek seen borom waaw mooy ne ba yawmal qiyaam dafa xaram ka xormati yawmikum hada comme noonu la ñoŋe waaye nag deret yi ñoo gën a ñoo gën a fort bés boobu ah du du bésu Arafa du bésub nahr muy bésub euh, tabaski yooyu yépp ak waku waka xurmati jahrikum comme ni ñu ormaale seen seen seen seen weer wii ba yéen ñi may waxal mooy arab yi xamoon nañ ne weer yii kenn du ci mooy yàlla kenn du ci def yenn yi nga xam ne jaaduwut ñoom xamoon nañ ko rawatina bés bii mais gis nga ni ngeen xame loolu xam leen ne nag dimaakum wa amwaalakum moo gën a foor waaw mooy moo gin a am xorma ko bés bii moo gën a am xorma ko weer wii waaye moo gën a am xorma ka baladikum haabi seen dëkk bii haada makka li muy foor foor deretu jullit moo ko moo ko gën a foor mooy loolu yeneen ma lay sarsam da leen di wax ne yéen mooy loo xam ne ñoom dufis lañ ko xam mooy bésub arafa wala bésub yawmu nahri bésub tabaski orma bi mu am fa yàlla te ñoom ñu xam ko ba tax ñu koy respecté noonu ak orma gu euh, weeru aj yi ni mu amee orma ci ñoom te ñu xam ko nangeen xam ne nag seen deret yi ak seen alal yi moo ëpp orma yii ngeen xam yii ngeen xamoon rappelé leen ci kon seen razzia yi ngeen def jékk rek di songuy dëkk di leen rey noonu ci maani foro loolu noonu du yoon ndax bakkan yooyu dañoo tedd wala xat karam naa bani aadam waaw wa ka xurmati shahrikum hada mu ne wa innakum satalqawna rabbakum te yéen xel séef ngeenan ah, dajeek seen borom fa yasalukum ah, fa yasalukum an amalikum bu ngeen dajeek seen borom nag ah <laughs> da leen laaj an amalikum ci seen jëf tabaarakalladi xalaq tabaarakalladi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladi xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala waaw mu ne mu ne ko mu ne leen mu ne leen mu ne nag li ngeen kon mooy loolu la alxuraan wax ngeen bu ngeen dajeek seen borom seen boroom dañu fi indi suñu boroom dañu fi indi li yabluwakum ayyukum ahsanu amala ana kan moo gën rafet jëf ana kan moo gën a rafet jëf waaw mooy suñu jëf yi dañ ñi ci bés dina ñëw ñu régler ñu waaw waaw waman yaamal faman yaamal mithqaala yara waaw ku fi def lu yée lu baax lu toll ni lu mu néew néew néew ko gis ku gisit ku def it lu lu safaanit lu mu néew néew ko gis wa innakum satalqawna rabbakum fayas'alakum an a'malikum dingeen ngeen seen boroom mu laaj leen fa yasalukum mu laaj leen seen jëf yi man nag jottali naa de fa man kaanat indahu amaanatun falyu'addiha ila man i'tamanahu alayha képp koo am ab yóbbu loo xam ne ab luñ ko wóolu la mooy amaana loo xamante ne nii ak nit moo ko wóolu dénk ko ko am dénkaane fal yu addihaa na ko delloo de ilaa man itamanahu alayha ka ko ko wóolu na ko tegaat cay loxoom waaw koo xam ne lu ku la ku la wóolu teg sa loxo dara ne la dencal ma mbaa yow laa téel ma ma dem ñëw nga luubal ko mu ne <laughs> loolu mooy moo tax mu jiital sa tal xaw na rabbakum di ngeen dajeeg seen boroom mu laaj leen ci seen jëf ya te bokk na ci jëf yoo yële mu leen di laaj mooy yi nga xam ne amaanaat yi waaw ndénkaane yi ak kóolute yi ya nga xam ne dañ laa wóolu woon jox la ko nga dénk dénk la ko nga tëdd ci dénk la kees nga daal di ciy jaaxaan tëdd ci gaa yi wax nga ut say avocat yu baax ba njuuñ njaaj gaa yi gaa yi ñàkk procès bi nga foog ne yaa ci nekk naan waaye j'ai été blanchi léegi buñ la blanchiré nag bu mahkamatu tu tu tu tu tu naasi blanchiré buur yàlla moom blanchiru la te yow yaa gën a xam ne sa bopp yow yow yow yow sa dëngte gi nga nekk xam nga ne boo gañee procès bi sa fond intérieur bu dee mbaax nga fa mu la naan waaye nag gañe woo dara waaw waaw yu loolu wóolu la cim réew jox la nga ne ko fuuf nga trahir ñépp woo loolu nag fenn lay commencer mooy ci suuf lay tàmbalee bu dee ne ku nekk fa nga nekk yaa ngi trahir li nga man kenn wóorut koo dénk lu kenn wóolu dénk kenn dara parce xam nañ ne koo dénk moom mooy yaa ko ko sarax xanaa mooy loolu c'est grave waaw waaye yooyu yëpp nag kenn rëccul boo fi loo fi duubal di nga ko fay sa kanamu borom waaw al amaana mu ne kon wa inna kulla riban mawdu' riba gu bépp riba dóor nañ ko ci suuf walakin lakum ru'usu amwaalikum waaye nag yéena moom seen capital mooy yëpp leeraloon nañ ko waaw ku riba la yokku ca riba ga la la nekk riba ngay delloo jël li nga xam ne mooy jël li nga xamante ni nii mooy sa alalu bi nga moom mu ne laa tadlimuuna wala tudlamuun du ngeen tooñ te kenn du leen tooñ comme li alxuraan bi wax li aaya ba wax ci suuratul gisoon nañ ko qadaa'ullahi annahu laa ribaa àtteb yàlla dogalub yàlla mooy annahu laa ribaa mooy yàllaa dogal ne ribaa du am ci kaw suuf déedéet yàlla dogalut ne parce que loolu différence iraaday yàlla mooy namm nammam ak li mu digle dafa wute amrullahi li buur yàlla digle mooy lan annahu la riba mooy li mu digle mooy bu yéen jullit ñi yaa ayyul ladina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min yéen ragal yéen ñi ragal yàlla hein yéen ñi yàlla ragal leen yàlla te ngeen bàyyi li nga xam ne moo des ci riba waaw mooy lépp luy riba teg leen ci suuf buur yàllaa ko xaraamal déclarer guerre kooku loolu mooy digaleem waaye nam mu nam mu borom bi dëppoowul ak li mu digle mooy loolu mu digle ne lii nii bàyyi leen riba kon mooy euh, comme si danga nga naan est day tekki ne buur yàlla nammul riba am fi non non mooy namm na riba am fi moo tax mu bàyyi lool am fi moo tax riba nga koy gis gis ñii banques yi di def ay intérêt nga gis ay particuliers yoo xam ne ci riba la dund commerçant yoo xam ne ci riba la ñuy dund lu existe la loolu namm namm yàlla la waaye nag doone bon comme que loolu la yàlla namm daal man daal sawaay kon lii daal ba ne fii mu ne waay yow eh sàngara si ngeen di wax naan bu buñ ko naan buur yàlla bu bañoon ñu naan ko daal mooy kon du ko defar waaw mooy du ko fii du du du du créer sàngara di mën a am <laughs> dañ naan la yow yaay yaay ajëxalul jaahiliin waaw yaay ajëxalul jaahiliin waaw parce que al amru amrullahi ak eh, eh, ñaari mbir la yu bokkul waaw xam nga bi mu naan abu jahlin julli leen gëm leen yàlla gëm leen yàlla nammu nammu yàlla mooy abu jahlin moom du du mës a gëm yàlla moom waaw mooy moom du mës a gëm yàlla mais nag ndigalam ngim ndigal Abu Jahlin ak waa Quraysh mooy gëm leen yàlla ñoom Abu Lahab ak gaa yépp mais nam nam mam mooy de maa ngi leen koy digal mais mam ñu koo waaw <laughs> moo tax Abu Jahlin tabbat yadaa Abu Lahab Abu Lahab man loo tuub maa aghna anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab man loo da tuub parce que nam nam yàlla mooy kii du tuub waaw mais nag loolu teggiwul dara ci amru bi du ko wàcc mooy digle gi digal ñépp ñu gëm yàlla waaw loolu mooy qadaa'ullah kon mu ne nag kon qada qada allahu annahu la riba buur yàlla moo santaane digle këne la riba bu fi kenn lekk riba te bu ko kenn doxal wa inna riba riba abbas ibn abdul muttalib mawdu'un kullu te riba bu sama baay al abbas ibn abdul muttalib mawdu' kullu teg naa lépp ci suuf wa anna kullu damin kaana fil jaahiliyati mawdu' te bépp deret boo xam ne amoon na ci jaahiliya moom it teg nañ ko ci suuf ah mu ne wa anna awwala dimaakum seen première deret boo xam ne adan moom laay teg mooy damum na rabi'a doomu deretu doomu Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib di doomi Abdul Muttalib ah, di doomi Abdul Muttalib di doomi Abdul Muttalib muy Rabi'a doomu Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib mu ne wakaanate nekkoon na li yëpp gisoon nañ ko wakaanate nekkoon na mu sarda koo xam ne dañ ko doon dañ ko doon dañu ko doon nàmpal dañ ko yóbboon ngir ñu nàmpal ko fii bani lays fii bani lays la imaam ibn Isaaq wax nee dul bani lays banu banu Sa'd la te loolu mooy li dëgër te moo nekk ci saxiixu imaam Muslim nekk ci riwaayu Seydina Jaabir ibnu Abdillah ibn Amr ibn <coughs> mu ne mu ne wagaa kon fii bani lays mooy banu Sa'd la fa qatalatuhu Hudayl fa qatalatuhu Hudayl waa Hudayl daal di koy faat fa huwa awwalu ma bada abda'u bihi min dimaa'il jaahiliya mooy lu njëkk ci dereetu jaahiliya yi may teg ci suuf amma ba'du yëpp gisoon nañ ko amma ba'du ginnaaw li ayyuhan naas yéen nit fa inna shaytaana yëg leen ne shaytaane côté bii gisuñu ko ah qad ya isa min an yu'bada bi ardikum hadha abada c'est gis nga Iblis désespéré na ñàkk na yaakaar ci ñu koy jaamu fii ci seen suuf si ba faw c'est fini moom moom bokkul sax ci ay projet xam na ne loolu moom moom moom bokkul sax li muy dox ngir fii jaziratul arab fii nii mooy fii nii seen seen fii nii seen suuf si màkkaat yii nii ah mais moom ci boppam désespéré xam na ne fii moom shirk gi amoon jël ay al ay awsaan ay xërëm di ko teg ci kaaba gee ka jaamook yooyu ak am ay xërëm seen kër yeeg yooyu xam na ne loolu moom c'est loolu mënatu am moo tax désespéré wu na ci bokkul sax ci li nga xam ne moom lay lijjanteeti waaye nag mu ne leen <laughs> ay iblis du bare <laughs> moom moom xam naa maalaa maalaa maalaa nu qaayida bi waxat luñ dul jàpp luñ dul luñ jotul léppam duñu bàyyi léppam maa laa yudraku ju kullu laa laa laa yutraku jullu <laughs> hein luñ dul dab loo xam ne mënuñoo jàpp léppam mi duñ bàyyi dara <laughs> hein <laughs> duñ bàyyi lañ ca mën a am moom loolu lay def ba mu désespéré woo ne kenn dootu ko fi jaamu jaamuy xërëm fii wala jaamu yoo xam ne du yàlla moom dootuñ ko fi def waaye walakinahu in yuta fii ma siwa dhalika faqad radiya bihi mimma tax min a'malikum fahdaruhu ala dinikum kon yonent mi alei satu salaam ne waaye gis nga Iblis désespéré woon ci loolu waaye gis nga buñ ko toppee ci en dehors de loolu mooy bu amee ñu ko topp ñoo xam ne nee nañu gëm nañ yàlla voilà yàlla la ñuy jaam quand même ci yi nga xam ne ay bàkkaar la en dehors de shirk billah xam nga nit ñi en général tem ñu koy xep naan bon shirk daal buur yàlla wax nañu moo li gën a te lépp lay jéggale sans loolu tax ñuy minimiser yeneen bàkkaar yi mu ne nag gis nga iblis bu ñu ko toppee fii ma siwa dalika yu wuteeg lii faqad radiya bi moom gërëm na loolu moom garaawul na nit taxawal ne yow da ngay yow yàlla nga gëm yonent bi saa nga gëm waaye nangu ngaa nekk koo xam ne bandit de grand chemin nga c'est bon ma jàpp ci loolu moo gën ma ne ba yow man Iblis soxlaw ma waaye bandit de grand chemin fan man li ma soxla ne kun kaafiran boo ko mënul nga dem sa yoon. mais bu defee def mu xam ne yow tën kii moom de toute façon génn ko ci l'islam du yomb danaan mais garaawul naa ko fexe sawaay sunna yi bu mu ci def dara mu xeeb leen. waaw lu mu dégg ne sunna na ko ba ma fexe ba mu xeeb affaire ba pare di minimiser ay bàkkaar naan di di naan yi bàkkaar yu ndaw la grawul bon yi bien bi gi grawul quoi bon où est le problème ça dañuy dund quand même manuñu see génn mu ne yooyu noonu yooyu noonu faqad radiya bihi mimma taqiruna min amalikum gërëm na loolu noonu am leen ci loolu mu am leen côté boobu te xam nga bàkkaar bu ndaw bu baree dañuy nekk bàkkaar yu mag te bàkkaar nit ki dafa war a xool ki nga xam ne moom lay tooñ bañ a xool bàkkaar bi ni mu toll mais na xool moom ki nga xam ne moom lay tooñ muy borom bi subhaanahu wa taala waaw même bu dee dëgg la am na bàkkaar yu ndaw waaw am na lu ñu naan bàkkaar yu ndaw illa lamam waaw lamam mooy bàkkaar yu ndaw yi mais yu ndaw yooyu boo ko xeebee day mujj provoquer ci yow bàkkaar yu mag te tamit yóbbu la ci ngay def yi nga xam ne ñooy ñooy yi gën a màgg ñooy yi gi a màgg kon nag affaire bi loolu la moo tax nit te te te leer nañu parce que xam na ne am na jullit ñoo xam ne gëm nañ yàlla mais dañuy dem safara moom xam na ko même bu dee duñu fasax dañuy génnaat moom xam na loolu moo tax danaan man garaawul man damaa bëgg ku ma wéttali fa ma jëm dëgg la man ki ma gën a soxla mooy koo xam ne dafay sax ak comme man te lool lii tax nit sax fa mooy mu bañ gëm yàlla bañ a gëm yonent yi aleyhimu salaatu wassalaam kooku moom bu ma ko amee waaye kooku moom moo ma gënal ndax ñoo fay dëkk ilaa abadil abad moom duñ génn maa moom mais bu ñëwee ci nit koo xam ne xam ne ne ah waa ji gëm na manumaa fexe ba génn ko ci ngëmam quand du danaan bon en tout naa fexe daal ba yeneen yi muy def yenn bàkkaar yoo xam ne mooy tax boroomam jéppi ko ba dugal ko safara bu ko defee minimum dina ma fa nekkal dina dinañ fa nekk ensemble même bu dee ahqaaban la tamit semon bon quoi garaawul man so loolu moo ma gënal zéro quand même muy dem aljana loolu tamit ah non moo tax mu ne gis ngi seytaane de <laughs> désespéré woon ñu jaamu ko ci seen suuf si fii nii waaye nag in yutan fii ma siwa zalika bees ko toppee ci lu gën a néew lii yeneen yi faqad bi bihi de dina ci gërëm de te loolu tax tahqiruuna min a'maalikum jógawul fenn lu dul li ngeen di xeeb ci seen jëf yi moo tax xeeb bàkkaar garaaw kon mu ne fahdaruhu ala diinikum def leen attention moytu leen ko bu baax ci seen diine bu leen ko wóolu de Iblis ak mbokkam kenn du ko wóolu ci diine waaw loolu moo tax euh, euh, euh, mu am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu naan la mbir même boo xamul ne xaram na ak daganul léeg-léeg le fait sa bakkan bëggu ko lool lool rek def contraire bi defal contraire bi waaw parce que yooyu noonu dañoo neexook iblis ay gaay la yoo xam ne bu koy nit ki nootagu leen iblis da leen fay jaar mooy bànneex bakkanu nit kee yooyu dafay jaar gaay yi waaw kon nag fahdharuhu ala diinikum def leen attention ci li nga xamante ne nii mooy moytu leen ko ci seen diine ndax day tafu diiney gaa yi ngëm yàllaay gaa yi lay tafu moo taxit day di nga gis nit koo xam ne ku baax la woon mu fexe ba def ko kaafiram mahdan yéefér dëgg-dëgg kon nag fazaro nangeen ngeen ko def na def attention mu ne ayyuhan nas yéen nit ñi inna nasiya ziyaadatun fil kufr yi gisoon nañ ko ci suuratu tawba inna nasiya ziyaadatun fil kufr yudillu bi alladina kafaru yuxilluunahu aaman wa yuxarrimuunahu aaman liwatiu iddata maa xarama allah wa yuxarrimu maa xalla allah mooy annasii'u innama nnasii'u alxuraan nag mooy ca aaya ba dane innama nnasii'u waaw lii lañ naan iqtibaas mooy eh, nit ki buy wax ci waxab mooy bu may wax ci samay wax ma jël daraay alxuraan jël loo xam ne damay wax samay wax nii ku xamul alxuraan tem nga foog ne sama wax la ndeke ci alxuraan laa ko jële boole ko ci iqtibaas ah innama nasi nag inna nasi ah inna nasi ah inna nasi ah ndax innama voilà innama maa ba day yàq day dindi day tax day day tere inna di def jëfam voilà day day day day tere day tere inna jëf la muy jëf mooy di nasab turba moo tax inna maa bu inna maa inna nasi ah waaye inna boo ci boolee maa nasi u ngay wax ah bu ma nee inna muhammadan waaye bu ma nee inna maa bu boobaa muhammadun tere na na inna def jëfam jëmuy nasab dootul mën a tee nasab mu ne kon inna nasi ziyadatun fil loolu mooy yéeféer yi jël gi ñu doon jël weer yi mel ni daal def leen benn fowukaay dañuy xool bu ñu bëggee caaxaan seen caaxaan yi def seen xeex yooyu nga xam ne teguwul fenn rasia ay nit tooñ ay nit ni ñu doon def dañuy ñëw change weer yi euh, mois euh, ashurul xurum yi yi ñu jël leen di leen puus waaw jël li nga xam ne mooy muharram tuus ko ba ba safar waaw ngir rek ñu mën a daganal wala ñu xëcc safar dañuy xëcc safar teg ko palaasu muharram te xam nga safar warul jiitu muharram mais ñu teg ñu ngir lan ngir ñu daganal ci seen seen seen caay-caay yi ñu bëgg a def après ñu jël euh, muharram def ko palaasu safar li def noonu mooy noonu ñu doon def daal lépp tout dépend daal ñoom ci seeni bëgg-bëgg ak yooyu mu ne loolu na nag ziyaadatun ak ndollent la fil kufri ci kéefér yu dillu dajey sànk dajey sànku bi hii ñi nga xam ne alladina kafaroo ñi nga xam ne dañ ciy sànke ñi nga xam ne la ñi nga xam ne ñoo ñooy ñi yéefér yuxillunawu ñu koy ñu koy daganal aman at mii ñu ñëw waaye weer wi asurul xurum waa da ñu respecté ko non non ñu daganal ko ba moo tax yu xillu ñu daganal ko comme jël muharram dal di koy euh, jàppe safar ngir def ci seenu caay-caay ne kon dagan na xeex ci dara newu ci parce que du muharram safar la du ashurul xurum na yuharrimunahu ama beneen am mi bu ñëwee fekk seen intérêt yi newul foofu ñu ne waaw nañ delluwaat na ca lam newoon muharram resté na muharram zul qa'da ak yooyu zul hijja rajabu mudar li waati oo ngir ñu jote iddata ma xaram ñu dëppook iddata ma xaram la li nga xam ne moom la buur yàlla ñoŋal mooy weer yi niñ mel mooy dañuy ñoom daal dinañ fexe respecté ñeenti weer yi ashurul xurum dinañ fexe ba at mi moom ñeenti yi am ci waaye nag ñeenti yooyu noonu mooy dañuy xool fu mu leen neex selon leur intérêt ñu placé ko fa way waxarrimoo ñee xaramal ma la nga xamante ne ni Allah ci noonu ñuy def ñu daal di xaraamal loo xam ne buur yàllaa ko daganaloon muy weer yoo xam ne dara la ci xaraamawul loon yiñ ne ñoom dañ koo xaraamal wa inna zamana ta jamono ji sa daara wër na ka hayatihi comme na xam ne noonu la meloon bu njëkk yow ma bés ba nga xam ne xalaqala bind allahu buur yàlla samaawaati asamaani wa ard ak suuf côté bii dinañ ci ñëw ci buñ ñëwee ci xutbaab minaa bi ah incha allah mu ne inna iddata shuhuri mooy nombre weer yi inda lii la ah, lii lépp gisoon nañu ko tamit ca suuratu tawba walillahi alhamdu wal minna inna iddata shuhuri nombre weer yi inda allah fa buur yàlla ithna ashara shahran mooy dafa nekk euh, douze mois la euh, euh, fukk ak ñaari weer fii kitaabillahi loolu la buur yàlla dogaloon ca dogal bu njëkk ba ah yow ma bés ma nga xam ne xalaqala bindaa samaawaati hmm? ca ca ca téeréb yàlla wax yow ma bés ma nga xam ne xalaqallaahu la bind asamaawaati asamaan yi wal ard ak suuf yi minha am na ci weer yi arbaatun xurum ñeenti weer yoo xam ne buur yàlla leen ñoŋal moo leen teral moo leen def ñu nekk oh, weer yoo xam ne ashurun xurum mu ne salaasatu ñett mu mutawaali yi dañoo taqaloo mooy zul qa'da ah mu ne thalathatun mutawa mutawaaliya wa rajabu mudar alladhi bayna jumada wa sha'ban sha'ban mu ne thalatha ñetti mutawaaliya dañoo taqaloo mooy zul qa'da zul hijja ak lan muharram ñetti yooyu ñoo taqaloo yooyu ashurum hurum zul qa'da zul hijja muharram ñoo taqaloo wa rajabu mudar kanta rajab rajab moom dafa dafa dafa nekk ñoom ñoo ko doon woowe eh, eh, Euh, rajabu mudar ndax waa rabia dañ doon fonk lool weer weer woo wale ñu naan moo tax ñu ko doon woowee rajabu mudar ah ah léegi euh, alladi bi nga xam ne moo nekk bayna jumaada wa sha'ban wa sha'ban ndax maa ngi sha'ban léegi wa bi nekk diggante jumada weeru jumada ak Sha'ban jumaada ñaar la ñun ñu ngi ci lan jumaada thaniya voilà mooy buñ jógee ci jumaada thaniya lan moo ci tegu jumaadal ula lañ jeexal ñu ngi ci le lan le 4 non le 5 jumada si le non le le 4 le 4 jumaada jumaada thaniya après après jumaada thaniya ci la rajab walla rajab boobu lay wax nga xam ne moo nekk diggante ju euh, jumaada thaniya après shaaban bu ñu nekkee bu ñu nekkee bu ñu nekkee bu ñu nekkee jumaada bu ñu nekkee jumaada athaniya jumaada thaniya rajab moo ji tegu après shaaban ramadan après ñoom shawwal dhul qa'da dhul hijja dul qinda dul hijja nga ñëwaat ci li nga xamante ne nii mooy muharram safar rabi'ul awwal rabi'ul thani jumaadal ula jumaada thani ya nga demaat mu ne kon yooyu mooy mudar mooy rajab boobal amma ba'du ginnaaw lii ayyuhan naas yéen nit ñi fa inna lakum ala nisaikum haqqan am ngeen ci seen soxna yi àq wala hunna te ñoom it am nañ aleykum ci seen kaw yéen góor ñi haqqan àq lakum am ngeen ci seen kaw alayhinna ci seen kaw an la yuti na furushakum ñu daal di accueillir invité seen kër yi ahadan kenn koo xam ne takrahuna bëggu ngeen mu ñëw fa yii gisoon nañu wa alayhinna te ñoom it am nañ ci seen kaw ci ba am ngeen ci seen kaw ñoom seen soxna yi ba léegi allah yatiina bi faahishatin mubayyina ñu bañ fee indi njombuteef goo xam ne gu leer la yii gisoon nañ ko sa suuratul mumtahana ah yaa ayyuha nabiyyu idha jaa'aka al mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yatina bi fahishatin mubayyina wala gisoon nañ noon fa in fa'alna bu ñu ëndee bu ñu defee lenn ci lii nag fa inna allaha qad adina lakum an na buur yàlla jox na leen digal ci ngeen gàddaay leen lii lañu waxoon ne aaya ba leeraloon na ko leeraloon nañ ko ci jataay bi weesu fil madaaji'i waaye ci kaw lal yi même ci kër gi sax doo ko fi taf ak kii mais ci kaw lal bi wa tadribuhun na ngeen ngeen dóor leen darban dóor boo boo xam ne du bu tardé in intahayna bu ñu arrêté nag delluwaat fa lahunna rizquhunna ñeel na leen li nga xam ne mooy yéen ñooy génn daal di leen di dépenser ci ñoom yoral leen seenu dund wa kiswatun nag seenu sol bil ma'ruf waaye lépp ci njekk nag waaw yii leeralal wastawsu bin nisaa'i xayra maa ngi leen di dénk ngeen rafetal ci hmm, jigéen ñi li nga xam ne mooy yiiw fa inna bu mbaax fa innahunna ndax ñoom indakum awaan ñoom dañoo nekk ngir ñoo xam ne yéen a tax mënuñoo defi leneen ah waaw mooy yéen bi ñuy sëyëg yéen mënuñoo sëyëg keneen te bi ñuy nekk di sëyëg yéen di doxal seeni àq yéen mënuñoo doxal àq keneen kon nag loolu nag laa yamlikna li si shay'a lool moo tax amuñu leneen loo xam ne luñ mën a defal keneen wala leneen waaw wa innakum loolu tekkiwul nag jigéen amul alal ju moomal boppam déedéet laa yamlikna li anfusihinna shay'an déedéet bañ a am <laughs> xanaa Zaynab euh, soxnaay Mawlaana Ibn Mas'ud ba muy biy génne zakat ñëw di ko wax Sayyidina Mawlaana nu Mas'ud mu ne ko man du ko man nga ma koo jox sa jëkkër mu ne ah mu ne ko ne man laaj yonent bi alayhi salaam bu dem bu doon ne amul dara dina bu demee yonent bi alayhi salaam daan ko non yow amoo dara yow bu doon loolu lay tekki yow sa jëkkër moo sa alal déedéet voilà kon nag mu ne wa innakum kon laa mi laa na li anfusinna shay'an mooy moomaluñ seen bopp dara amaluñ seen bopp dara ci bu di defal keneen leneen bu dee ci seeni àq yéen lañ ne ah wa innakum te yéen innama axadtumuhunna bi amaanatillah da leen a jël soxna takk leen ci kóllëre borom bi subhaanahu wa taala wastahlaltum ngeen daga ngeen mu dagan furujowun na seen Euh, pëyi bi kalimaatillah ci baatu yàlla lool gisoon nañ ko tamit fanqilu ayyuhannaas qawli yéen nit ñi takk leen te jàpp qawli yi sama wax fa inni qad ballaxt man rasulullahi sallallahu alayhi dëgg dëgg ballaxtu jottali naa waaw jottali naa de waqad taraktu fiikum te bàyyi naa ci yéen maa la nga xam ne in i'tasamtum bihi fekk yéen a ngi ciy ngoy falan tadillu abadan du ngeen sànku ba faw amran nabi amran bayinan mbir la moo xam ne lu leer naññ la muy lan kitaab allah téeréb yàlla bi subhaanahu wa taala di alquraan alazim wa sunnata nabiihi ak sunna yi yonent bi alayhi salaatu salaam fii yokk na ci sunna de toute façon xam nañ ne ñooy va de pair benn lu dem bàyyi ba ca des ah ndax buur yàlla moo yónni ci yonent bi alayhi salaatu salaam loo xam ne luy bayinan li tu bayinan naas ma ma unzila alayhim li nga xam ne ngir ñu leeral nit ñi li nga xam ne moom la buur yàlla wàcce ci ñoom muy sunna kon la la ko jox ah naan yëg leen ne buur yàlla innama unzila alay al quran dañoo wàcce ci man al quran lu mel ni moom waaw alaa yëgu ngeen ke ne man damay dagganal comme ni alxuraan di daganale di xaraamal comme ni alxuraan di xaraamale alayhi salaatu wassalaam mu ne kon ayyu kon yoon la bàyyi kitaabullah ak sunnata nabiyihi ak sunnaay yonentam bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kon ayyuhan naas nit ñi isma'u qawli déglu leen sama wax wanqiluuhu te takk ko ta'lamun na anna kulla muslimin akhun ah li mus lil muslim jul yëg xam leen ne jullit bu ne mbokk la ngir moroomu jullitam ak nu couleuram mel ak rafet naam rafetul neex na laam neexul solam ak colam neex na laam son visage te dit rien wala ne te wa ci yem mbokku jullit bu ne mbokku jullitam la ah wa anna al muslimina axwa te bor jullit ñépp ay mbokk lañ fala yaxillu limri'in min axihi illa ma ataahu an tibi nafsin mina daganul nag ci benn jullit dara lennam du dagan ci lu dul li nga xam ne moom la la jox ci alalam ak amamam ak am amam an tibi nafsin minhu loo xam ne ci son bon gré la la ko joxe ci teeyu bakkanam du loo ko forcer loolu moo tax boo forcer ni nangu alalam naan wala nga forcer ko ngir mu may la ko bu la ko mayee it loolu daganu la voilà mun na ko nag bu leen tooñ fu sa anfusakum seen bopp waaw ndax tooñ sa moroomu jullit moo tooñ sa bopp moo tax na inna dimaakum wa ko côté firi boobu it dox te ne bu leen tuur seen dereetu mbokk te bu leen jël seen alalu mbokk waaw mun na bu leen ngal la waaye bu leen tooñ anfusakum seen bopp allahumma ebuur eh yàlla hal ndax ballaxtu ma ndax man jootale jootale na man rasulullah sallallahu alayhi wasallam imam ni sax ne fa zukira li ñu tuddal ma anna naa que ne nit ñi xaalu dañu ne allahumma eh buur yàlla naam dëgg la waaw waaw jootali na de yonent bi alayhi salaam de jootali na fa qaala rasulullah nee na yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne allahumma ee buur yàlla ishhad a seedeel lool kon lii mooy li nga xamante ne nii moom la imaam ibn Isaaq indi kon ci kaw nii walillahi alhamdu wal minna jeexal nañ xutba bi nga xam ne moo xutba bi amoon ci batnu urana euh, bu imaam ibn Isaaq bi nag wax nañ la li ñuy wax ci côté mais bi ñu leer mooy bu imaam muslim bi muy e, batnu urana yawma arafa wallahu ta'ala a'lam